alxajju ashhurun maaluumaat faman farada fiihinna alxajja falaa rafata wala fusuuqa wala jidaala fi lxajj wama tafaalu min xayrin yaclamhu llah wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaat téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar mu ne alxajju aj ah jamonoy aj aj di ashurun maa ko daal di farataal def ko muy tàmbalee tey nekk ci ay weer yoo xam ne maalumaat weer yoo xam ne lu ñu xam la te tuddoon nañ leen ci jataay yee ñu génn muy li nga xamante ne mooy bés bi nga xamante ne nii mooy shawaal bu koor gi jeexee ca guddi ga wa dul qa'da ak dul qa'da mooy weer wi ci tegu ak li nga xamante ne nii mooy dul xijja léegi dul xijja est ce lépp la wala fukki fan yu njëkk yi kese la ci weeru tabaski bi loolu wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xam ne noonee lañ ko tudde woon fa man farada képp koo xam ne nag farataal nañ moom borom bi daal dinay teg mooy farataal li nga xamante ne nii moom ci boppam mooy borom bi may na ko kàttan may na ko man-man ak lépp loo xamante ne nii mooy war ngir mu dal di dem ca ajja fii yinnal hajj <laughs> moom mën na ci weer yoo yële màcc léegi suñu borom daal di koy jàppandal yépp na xam ne bu demee nag ca aj ga falaa rafasa waxi li jëm ci wàllu sëy ak yu mel noonu nële loolu manu faa am de mooy bu leen falaa rafasa mooy amu fa mooy yéen bu leen ko def voilà wala fusuqa te amul waxi kàccoo rek waa nekk fa di expliquer di wax ku nekk daal di fàttali moroomam li nga xamante ne mooy yàlla yi ngeen def naan wallahi maa di jër yi ne sawaay yaa ngi ku daaw saa yi tabaski ji bi muy jege ci laa defoon ëldëb gu rëy ga wallahi gis nga paayi sawaay seen xar ya ñu dayoon wallahi maa di ndaa naan suñu boroom ne déedéet wala fusuqa wala nga naan cay way jile non mooy yi manuñu yéen a ngi fàttaliku bañ ci tollee wallahi temps yooyu ñépp ñu doon coow suñu boroom ni déedéet wala fusuuq amul waxi kaccoorte de wala jidaala fil hajj waaye amul ay xëccoo ak ay xuloo ci aj voilà dem comme nañu la ko waxee rek voilà nekk ci kaaba gi comme bu foofu moom tension yi day gaaw a jóg gars yi di puusate ngir laal xajarul aswad te waxoon nañ la loolu loon jaru ko voilà loolu jaru ko moo tax Seydina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne woon Seydina Omar radiyallahu yow gis naa ne yow ko am kattan nga mooy bu fi xëccoo de bul bul puusante kenn fii nii ci ci ci xeer bi fii bu fi nekk di xëccoo kenn ndax daa amoon doole te mu dóor la épaule sa waay nga daanu fële yow laa di sii nga war faa mën a siyaare ji yooyu nag loolu la suñu borom ne loolu amul ay nekk fa di xuloo waa ji naan ko waa yow xam nga ne fii mu ne wallahi kaaba gi comme nañ ko waxoon laa ci am kersa bu loon kaaba gi ba léegi àgg naa ci sa kaabaak bii nga naan waaye ban kaaba gi nga naan lan sama biceps yi nga gis sa waay ñii may armaale moom nga gis nga naan man lan sama épaule la titre waaye toppal na le gars yi nekk fa di xuloo suñu borom ne déedéet bu leen ko fa def wala nekk fa nekk naan naan pakistanais yi ñoom dañoo soof quoi wala arab yi man nii rek lañu mel yow jàpp ne yéen daal yéen ay yi yéen wolof yi te nag seeni jikko lañ fay nettali ah ah lu bari bari na loo xam ne du lu rafet kon nag yooyu yëpp du loo xamante ne nii lu war a nekk la mooy bu leen ko def voilà wama tafalu ci yiw bu ngeen nekkee ci période aj yi ak di aj ya'lamuhullah xam leen ne borom bi xam na ko de voilà wa tazawwadu te nag na ngeen woon na ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di yóbbu yóbbal dangeen di def li nga xam ne mooy yóbbal mooy nag bu ngeen di dem di aji yóbbal leen moo tax waaja ba <laughs> woo Mawlaana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi naan ko man daal damaa bëgg aji waaye nag damay wàkkiirlu ci yàlla mu ne ko doo yóbbu saat mu ne ko noonoo damay wàkkiirlu ci yàlla waaye mu ne ko da looy def mu ne ko damay ànd ak convoi yi di dem mu ne ko déedéet déedéet doo non non ànd ak convoi yi yow demal léegi nga aji bul yóbbu dara nga wàkkiirlu ci yàlla léegi waa ji na sa waay daa bëgg ah daal di wéeru ci nit ñi daal ñu koy dundal ak yooyu voilà loolu nag lu baaxul la baaxul de moo tax mu ne wa tazawwadu na ngeen yóbbu yóbbal bu fi naan man Makka laa dem soxlaw ma dara bu ma amee sama ñaari padam yor samay lii ak sama ñaari ruubul wala li nga xam ne samay samay xaalisu li nga xam ne mooy bu Makka bi jan yi ak ma façon yoo yële man daal doy na ma bu ma newee di gis kaaba gi rek doy na ma lekk ak koor ak ak li nga xam ne naan ah suñu borom ne moo ñu gën a xam de nee na wa tazawwadu waay waay waay daal di leen yóbbal ut leen yóbbal jël leen loo xam ne lu doy loo xam ne di ngeen fa mën a nekk te du ngeen aajo woo kenn ba nga xam ne du daleen leneen du leen préoccupé ci jaamu yàlla yi nga xamante ne nii moom ngeen di def ci jamonoy aji yu màgg yi léegi nag kon watazawwadu da ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di yóbbal de ut leen yóbbal bu ngeen di aji waaye nag lu ngeen ut yóbbal ci wàllu alal ci wàllu am am ak yoo yële na ngeen xam ne loolu du yóbbal bi gën waaye na ngeen xam ne fa inna xayra zaadi taqwa allah allah allah maa ajmala wallahi huwa quranu rabbina lii mooy alquranu borom bi tabaraka wa taala mu ne waaye na ngeen xam ne fa inna xayra zaad gën ci nit ki lu muy yóbbal fii fa mu moo xam ci àddina bii nga xamante ne mooy comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon mawlaana Umar na ko ibnu Umar radiyallahu anhuma bi Abdallah radiyallahu anhu ne ko kun fi dunya ka annaka gharib aw abiri tariq wa'ud nafsaka min ashaabi min ashaabi al-qubur comme sa tali woon ko fan yële ne ko jàppel kon fi dunya nekkal ci àddina comme si da ngaa nekk koo xamante ne da nga fee tumuranke voilà ak nam jeexe wala kuy yuy jéggi aw yoon te del boole sa bopp ci ñi nga xam ne ñoo war a fanaani ca bàmmeel yi bis bu jot léegi nag loolu le mooy lan yóbbal goo gële nga yóbbu ngir fa sa borom waaye yóbbal fii ci àddina ak fa ngay jëm loolu nga leen xam ne li gën ci yóbbal gu nit mën a yóbbu mooy aji day dem fu nekk fu man di dem waaye day voyage yi tukki gébbal di gën mooy attaqwa mooy ragal borom bi tabaaraka wa taala loolu nag dàqantewul ak yóbbu yóbbal ba li nga xam ne doo ci doyloo kenn ndax yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam keroog bi nga xamante ne ci lay dem di gàddaay moom mawlaana as-siddiq radiyallahu anhu wa arda sayyidatu asma bint siddiq da leen a waajal ab ëmb boo xam ne loo xam ne mooy seen yóbbal te seydina abdallah ibn abi bakr doon ñëw ak sàmmkatam ba ibnu fuhayra doon leen indil loo xamante ne moom la ñuy ratte loolu lépp ngir wanne kon nag da mooy yóbbal dafa nekk loo xam ne sunnaay yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mooy jàpp ci sabab yi wëkk sa xool ci borom bi tabaraka wa taala kon nag yóbbal leen de fa inna xayra zaari taqwa waaye na xam ne lu ngeen am ci yóbbal lu ngeen mën a yóbbal li gën ci yóbbal koo def provision mooy attaqwa mooy ragal borom bi tabaraka wa taala mu ne wattaquuni te na ngeen ma ragal yaa ulil albaab man seen boroom na ngeen ma ragal yéen ñi nga xam ne yéen la seen saalu xel daal di ñor te nekk loo xamante ne nii day xalaat mu ne laysa alaykum nekkul ci seen kaw de junaahun benn problème an tabtahu min fadlan min rabbikum mooy bu ngeen demee aji boroom xam-xam yi lu bari fii dañ ne fadlan mooy commerce voilà mooy ne boroom bi terewu leen bu ngeen demee di aji ngeen ne man bu ma ajee ba pare dama fay jaare bu ko defee jëndaale ay marchandises fi nga xamante ne mooy jidda wala jëndaale ko makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima wala jaaraale fi nga xam ne mooy Dubaay utaale fay marchandises bu ko defee indi ko fii ci sam réew fi nga xam ne mooy Ndakaaru wala fii ci Kumpentum bu ko defee ma koy jaay suñu borom nee na wala sax foofule booy dem nga yóbbaale loo xam ne danga koy jaay yi loolu it mën naa ne moo tax suñu borom ne amu ngeen benn problème an tawu ngeen sàkku de fadlan benn ak ngëneel mooy li nga xamante ne nii ngëneelu am alal mooy def commerce min rabbikum boo xam ne nag lu ngeen def commerce commerce na ngeen xam ne la daganta borom bi tabaraka wa taala bindal leen ko kese looloo gën ci yéen fa in afad fa ida afadtum léegi nag bu ngeen bëbbee min arafatin alhamdulillah jóge fa nga xam ne mooy Arafat loolu mooy ngeen jóge fa te loolu lii bokk na ci yi nga xam ne day wane ne ta la station de Arafat taxaw ga Arafat loolu ruknu la daa bokk ci ponk aj yi ndax fañ laan ne boo fa bëbbee jóge loolu mooy foog ma nekk fa manuñ ma ne yow boo jógee Paris alors que man manumaa dem Paris loolu kon amul sens te waxu borom bi tabaaraka wa taala sori na loolu kon fa idaa afadtum bu ngeen bëbbee jóge min arafatin jóge arafat fadkurullaha na ngeen yokk tudd seen borom tabaaraka wa taala inda al masharil haram ca la nga xamante ne montagne boo bële bu ngeen jógee fa nga xamante ne mooy Muzdalifa tax boo jógee arafat da ngay fanaan Muzdalifa après ci suba gi ngi daal di fay jóge ñëw daal di jege masharul haram def fa ay ñaan buy leer ak yoo yële kon nag loolu le la kon nag mu ngi noonu mu ne foofale ci al masharul haram mooy montagne bi tudd noonu le al mooy li nga xamante ne borom bi symbole li mu wane al li nga xam ne dañ ko armal muy montagne boobale na ngeen fa tudd seen borom ndax waa jaahiliya loolu nañ doon def buñ pare woon Arafat doon ñoom duñ dem Arafat parce que ñoom ñooy xumus te Arafat comme ci biti la nekk ñun duñu ko def quoi déedéet looloo taxoon Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu doon wax ne man yonent bi alayhi salaam ne xadiis ne sax Imaamul Buxaari ba nga xam ne mooy doon la jóge bi muy aj quoi dama ko doon gis. boobu muy jóge fekk mu nga woon Quraysh léegi bu ñu aj jotee moom muy dem Arafat te ñun waa Quraysh kenn doonu fa woon dem maanaam mais kii lu muy def fële te ñun ñooy Humus yi nekkate yoo loolu ci aj gi nga xam ne moom la wa arina mana mana manasikana ya Seydina Ibrahim ak doom ja Ismaïl alayhim asalatu wasalaam doon ñaan yoo yële borom bi boole na ko ci ñoom ñu daal di Iblis ndax leen bañ na duñ fa dem ndax ñoom daal fi ñu tollu ak yooyu daal du ñu génn di bàyyi xaram ñeneen suñu borom nag ne leen dem leen foofu fële aywa kon nag bu ngeen fa bëb béwee na ngeen tudd seen borom ñoom nag dañ doon dem foofu buñ ko defee ba pare nekk ci masharul haram comme que daa <coughs> foofu la boobu moom ci haramul makki la bokk dañ fa doon nekk nag di tudd seen jaloore bàyyeeg jaahiliya la ñu def ay ñoom seen waasu sàngam ay li ñu def ak yooyu suñu boroom ne nag bàyyi leen lool tey tudd seen boroom nañ dal masharil haram wazkuruhu te da ngeen di tudd seen boroom di ko bàkk di ko sabbal kamaakeem ni nga xamante ne nii hadaakum noonee ngir dollee ko njukkal ci li nga xam ne moom la leen gindi wa in kuntum te yéen ñii di nekk naan sama maam ak ñun ñoo defoon lii yéen ngeen woon min qablihi lu jiitu bii di agsi ci yéen la mina dallin yéen nekku ngeen woon lu dul ñoo xam ne ci ñu sànku bokkoon yéen ñu réer ngeen yéen suñu boroom ne summa ginnaaw gi afiidu min haythu afaada an jëm fépp fi nga xam ne fa la nit ñi bëbb loolu mooy waa Quraysh doon wax naan ñun duñu dem suñu boroom ne bëbb leen ngeen dem waaye fi nga xam ne fa la ñépp dem aywa yéen dem leen ngeen def ni ñépp waaye lan moo tax ngeen ne du ngeen taxaw Arafat loolu mooy waxi lan acca day wa dem leen léegi nag fayda moom lay wax min haythu afada an-nas wastaghfirullah te na ngeen ñaan jéggal seen borom tabaraka wa taala ci rëcc ngeen def ci ak jeeg seen dundu gi inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ghafurun aji yaatu njéggal la rahimun aji yaatu yërmande wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin alihi wa sahbihi